farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fil fikra wa fikratul aarifi fil aalaa'i wa na'amaa'i faatiris samaa'i taziiduhu mahabbatan lil haqqi subhaanahu rabban likulli khalqi kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi wax ci bunt yi ba léegi li nga xamante ne nii mooy ku nekk ca la ngay xalaat selon fa nga toll ndax xalaatu ku nekk la ngay xalaat mooy déterminer yow ca la nga ne voilà ki nga xamante ne nii mooy ku nekk fa nga toll fala la yàlla falal sa boroom tabaaraka wa taala teg ca loolu li ngay xalaat waaw léegi nag waxoon nañu zuhaad yi way dëddu àddina ñi waxoon nañu ubbaad yi way jaamukatu yàlla yi mu ne woon laazim waraa dama ne woon euh, waraa mooy mooy sàmm walla mooy sàmm mooy al warau walla euh, mooy sàmm waaw nga xamante ne euh, yow du bari doo ci dugg waaw li nga xam ne leer na la ne lii daal moom lañ digle ak li li ñu tere leer na ci yooyu ngay ne bàyyi yiñ tere tey nekk ci digle te yenn yi sax bu xawee ak sàmm day tax yenn yi nga xam ne du lu xaraam de waaye sax sàmm moo lay tax nga daal di koy ah bàyyi yenn yi waaw loolu ak sàmm la mu ne laazim ah waraa mu ne nag wa fikratul aarif yi léegi nag mu ñëw nag di ñu wax al aarif moom way nànd ya fa yàlla moom lan moom moom ay xalaatam ci lan lay xalaat mu ne moom xalaatam fii alaa'i daa nekk ci xéewal yi ah xéewal yi wa naamaa ak xéewalu boroom yi nga xam ne moom lay dotti moom mi nga xam ne mooy faatiri samaa'i moo bind moo bal moo moo bind ci loo xam ne amul modèle bu ko jiitu as-samaa'i asamaan waaw ndax boroom bi tabaaraka wa ta'aala moo wax ndax borom bi wa jalla moo wax comme ni mu nee ci suuratul araaf ah wadkuru fadkuru ala allahi la'allakum tuflihun fadkuru dee leen tudd fadkuru dee leen fàttaleku di xalaat di fàttaleku ala allah xéewalu yàlla yi waamee xéewalu borom nga xam ne moom la dotti ci la la'allakum tuflihun bu ko defee di ngeen texe waaw ba pare moom borom bi tabaaraka wa taala daldi ciy teg ne fadkuru ala allah wala tansaw fil ardi mufsidiin dee leen fàttaleku waaw ala allah xéewalu borom bi tabaaraka wa taala te bu leen wëy di yàq rek yàq gu yàq gu kaw ci kaw suuf mufsidin ngeen nekk ay yàqkat waaw kon nag mu ngi noonu le moo tax nag ñoom ñuy xalaat ci loolu le moo tax mu ne kon wa fikratul aarifi ki nga xam ne way naan dafa yàlla moom la may xalaat mooy fii aalaa yi waaw ci xéewal yi ci yi nga xam ne moom la fi borom bi def wa naamaaya xéewali ra faatiri samaa yi boroom asamaan loolu lan la ko yokk mu ne taziduhu da ko yokk mahabbatan ak cofeel waaw lil xaqi ngir boroom bi nga xam ne moom mooy dëgg moom dong mooy dëgg waaw loolu la ko yokk te xam nga almahabba allah gis nga mahabbatan lil xaqi subhaanahu gàcc ngaa laa maa moom aka sori lépp loo xam ne moom la xamul dara di ko jéem a taqal rabban boroom li kulli xalqin boroom képp ñeel képp koo xam ne mbindeef nga ko mu bind la waaw te ñii ñoom la suñu boroom doon wax ca suuratu ali imran ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim bim naan inna fi xalqi samaawaati wal ard wa ixtilaafi al-layli wan-nahaari la aayaatin li ulil albaab alladhiina yadhkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa 'alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard rabbana maa xalaqta haadaa baatila subhaanaka faqinaa adaaban naar rabbana innaka man tudxili nnaara faqad axzaytahu wa maa lizzaalimiina min ansaar rabbana innanaa samicnaa munaadiyan yunaadii lil iimaani an aaminuu bi rabbikum fa aamannaa rabbana faxfir lanaa dunuubanaa wa kaffir cannaa sayyi'aatinaa wa tawaffanaa ma'al abraar rabbanaa wa aatinaa maa wa'adtanaa alaa rusulik wa laa tuxzinaa yawmal qiyaamah innaka laa tuxliful mii'aad ñoom la suñu boroom doon wax foofu mu ne alladiina inna fii xalqi nekk na ci mbindum as-samaawaati asamaan yi wal ard ak suuf waxtilaafi layli wan nahaar ak jàllar ba ko wuute gi nga xam ne guddi gi ak bëccëg gi bu bii di ñëw bee di dem la aayaatin wat naa ne nekk na ci ay màndarga yu rëy yuy wane sañ-sañ kattan man man borom bi tabaaraka wa taala waaye ngir ñam li ulil albaab borom ñi nga xam ne seen xel seen saalu xel day nay waaw boroom xel yi mel ni ñu ne ko ñoom ñooy ñam mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan dañuy tudd seen boroom moo xam bu ñu toogee ba bu ñu taxawee wa qu'udan wala ñu jekki wa ala junubihim wala seen wet te loolu mooy tudd yàlla gi gën a mag mooy julli moo tax yonent bi alei saatu salaam waxoon seydna imran ibnu xusayn radiyallahu anhu salli qaa'ima fa in lam tastati' fa qaa'ida wa in lam tastati' kajoor dalee mu wax ko yonent bi alei saatu salaam ne ko jullil taxaw mooy alladina yadhkuruna allaha dañuy taxaw di jullil seen borom di ko tudd ci seen position yépp ci seen xaal yépp moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allaha fi kulli ahyaanihi aw kama qaalat mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon tudd borom bi tabaaraka wa ta'ala ci xaalam yépp sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kon jullil nga taxaw mooy dëppoog lii wa qu'uda mu ne ko boo mënula julli taxaw nga jekki toog wa bi junubihim mooy dëppoog mu ne ko bu dee lool manoo ko fa ala janb na nga nekk ci na nga wetu daal di julli mooy di tudd yàlla ci bépp xaal moo xam da taxaw moo xam da ngay taxaw di julli wala nga jekki wala bu nga nekk nga nekk ku tëdd wala ku wetu waaw waaye tafakkaruna mu ngoog di xalaat fii xalqi samawati wal ard ci mbindum asamaan ak suuf lii day dëgëral xadiis bi ñu la doon wax <laughs> te waxoon ko fan yee ne malgré ne yoon yi bari na yoon yu bari la wérul moo doxoon ah, al-Ajluni ne loolu day wane ne xadiis boobu dëgg la sanad yi yépp daif voilà am na waat Seydina Salman Seydina Mawlana ibn Umar ibn Abbas ak yeneen comme ni ñu ko fi tuddoon radiyallahu anhu waaye loolu lépp mu ne loolu day wane ne lool kon am na cosaan daal xadis boobu te yii da koy dëgëral mooy bu leen nekk di xalaat ci nekk nekk borom bi tabaaraka wa ta'ala loolu bu ngeen ko man voilà xalaat leen ci li nga xamante ni mooy ci li mu waaw ndax ñii ñuy xalaat ci mbindum asamaan fii xalqi samaawaati asamaan yi wal ardi ak ba pare di wax naan rabbana seen xalaat googu moo leen di yóbbu ñu xam ne lii wallaahi kenn defu ko fi ku dul borom bi tabaaraka wa bi nga xam ne kenn la du ñaar bu ñett te kenn fekkiwu ko ci te kenn dimbaliwu ko ci moo tax ñu tàllal ko ay loxoom ne rabbana i seeni loxo eh yooyu suñu borom maa xalaq te dëgg-dëgg leer nañu ne bindoo haada asamaan yi ak suuf yi baatila neen taxul nga bindu ko de subhaanaka gàcc ngaa laa maa yow faqina yàlla nag ñu musal azaba naar mbugalum safara rabbanaa eh yow suñu borom innaka dëgg-dëgg yow man tudxilin naar képp koo dugal safara faqad dëgg-dëgg axsaytahu gàcceel nga ko wa ma lil zaalimiina te déet ngir tooñkat yi min ansaar amul kenn ku leen di dimbali bu keroogee bokkaalekat yi bu ñu leen dugal safara amul ku leen mën a ram amul ku leen mën a dimbali rabbana e yow suñu borom innana ñun de dëgg-dëgg sami'na dégg nañ munaadiyan aji woote yunaadi muy woote lil imaan yi di ci ngëm yàlla muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax képp kuy jottali yonent bi sallallahu alayhi moo yonent bi alei satu salaam mu ngi mel ni moom moo doon wax yow haut-parleur nga moo taxoon mu ne fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib ki nga xam ne fekke na sama wax na ko jottali ku fi newul mu ngi noonu le kon nag ñun dañoo dégg ko aji woote yunaadi alayhi salaatu wa salaam muy woote lil imaani jëme ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla an aminu di bam ni woo naan ñu gëm leen bi rabbikum ci seen borom fa aman naa ca saa ñu gëm ko rabbanaa yow suñu borom faghfir lanaa yal na nga ñu jéggal sunu banaa suñu ñaaw téefeeg suñu bàkkaar yi wa kaffir te yal na nga ñu faral an naa wëllin ñu sa yaatinaa suñu ñaaw téef yi wa tawaffana te yal na nga ñu moo ñuy faat nga faat ñu ma maal abraar ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu baax ñi nga ñi nga kase ni ñii ñu baax lañ rabbanaa yow suñu borom wa aatinaa teel nag ñu jox maa la nga xam ne wa'adtanaa moom nga ñu dig ala rusulika jaale ko ci sa làmme ñu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wala tuxzinaa te yal na bul ñu gàcceel comme gaa yële yawmal qiyaama bésub taxawaay ba innaka dëgg-dëgg yow laa tuxliful mi'aad dëgg-dëgg doo nekk koo xam ne yow da ngay fi da ngay wuteeg nga woon laaya bu rëy waxtu wi jot na bii di ñëw ñu ñëwaat ci tuuti nit yonent mi alayhi salaam doon def ba léegi ci foye tafakkaruna